nga romb ñuy dem ci jàkka ji maanaam non ñoo nar daaneel Trump quoi nguur gi saa yi nee nañ nee nañ ñoo nar a jël Maison Blanche quoi ñi dañuy fo dañuy fo rek te loolu euh, alxuraan wax nañu ne même naafeq yi dañ koy def ñoo wa id yaqulu lmunafiquna walladina fi qulubihim maradun gharra haulaai diinuhum fàttaliku bi naafeq yi ak ñi nga xamante ne seen xol dafa am feebar bi ñu daan wax naan xëy ñii seen diine ji leen wor mooy bii keroog Badar bi ñu tase gi firi Badar euh, dañ ne mais ñii daal seen diine ji dëgg dëgg dëgg dëgg da leen a wor parce ñoom lépp déjà amuñu doole nekkuñu ay ay ay ay bataal euh, abu talib mooy jàmbaar yu mag yi ay ay champion yi mais c'est que li ñu fàtte mooy champion day am délai ñoom loolu lañ fàtte moo tax baat bi batal ak batala ñoo bokk ay ay ay xaraf batala xam nga batala mooy yàqu baatil mooy neen dotalu hmm? mooy champion jàmbaar maanaam jàmbaar du yàgg ci njàmbaareem champion du yàgg mukk doo gis ku nekk champion éternellement bu nekkee champion tey buñ demee ba ci kanam tuuti da gis saa day teg na ne championnat bi jël la ko nangam yoon loolu ngay dégg waaye ci jamono yooya après voilà voilà saa yi lim fi gagné ci titre loolu moom di ko dégg mais nañ dem tuuti rek waaw maanaam du du sax du yàgg dafa am ay dafa am ay délai dafa am ay limite ñoom nag loolu lañ fàtte ak kam min fi atin qalilatin xalabat fi atin kasiratan bi iznillah fi'atan kasiratan bi iznillah ñaata ak moo bëri ay mbooloo yu néew daal di noot mbooloo bu rëy mais ci ndigalu yàlla loolu moom mooy deuxième mooy ñoom kon dañuy fàtte ni loolu mën na ne parce que yeneen ci saa saa daf leen doon wax ne gars yi dina dina baaxi gars yi nag ñoom bu ñu rombee julli rek loolu lañ leen di tooñee quoi sama réewer yaa ngi nii saa yu gars yi gis suñu rêveur yi ah, saa yu gars yi dañuy gént rek te loolu dafa bokk ci li ñuy rayee nit ci conscience am maanaam mooy dañuy fexe ba du am ambition nit moom boo boo boo ko bëggee rek dàmm ko fexeel ba bu mu am ambition moyen boo utiliser nag bu amul ambition rek yàq ko bis boo gëmloo yi ne moom mënta yegg fenn fi ci domaine bu mën a doona ah, maanaam boo ko gëmloo ne milliards yi ngay dégg da nga koy dégg rek yow moom boo ko ci yi war am maanaam ba mu gëm ko kooku moom yàq nga ko c'est fini dootu amati milliards euh, ci maanaam ci sa entreprise bii ngay créer mënta yegg niveau sànkam wala wilaaya gi wilaaya ci wilaaya rek yow am na niveau boo xam ne mënoo fa yegg see boo nga teel a noppalu maanaam ba gëm ko jeex na que gëm na ni maanaam moom daa gëm ne mënta dem maanaam ci gëm ne nag mënta dem kooku du dem jarul ngay sonn am na ñoo xam ne kenn mënul diirante ñoom mbagg kenn mënta toll ñoom sa entreprise bi du dem sa affaire non du dem parce que bu gëmee ne moom saa yi damay sonn rek mais ñuy xam nga mun fa yegg àgg fi niveau bi mënuma fa yegg parce que justement yi la koy wax mooy moment nga xamante ne dafa difficile maanaam duñ la ko wax moment yi nga xam ne yaa ngi ci pante bu baax bi ah, ah moment yi nga xam ne yaa ngi ci commencement bi di di jóg ak daanu moment boobu lañ lay jéem a gëmloo ne la yow mënoo dem. ak lu mënti xew doo dem yow moom doo dem voilà boo gëmee rek jeex na keroog rek maa koy eh, fàttali ay mbokk yi yaakaar naa ci cours ci benn ci cours yi la mooy léeg-léeg mu am comme ay Côte d'Ivoire wala yéen mooy dëkk yi am ay ñay quoi souvent bu benn ñay juddoo bu ndaw day jël benn mbuum bu dëgër bu mag yeew ko ci aw garab ngan di garab bu xëy bu mag a mag bu ko defee moom day xëcc xëcc xëcc affaire bi comme dafa ndaw du ko mën yëngatu noonu lañ koy yaree nag mu màggee noonu. bu demee ba màgg nga xam te ne ci noonu lay dem ah li day xëcc ba sonn su xamee ni mënta xëcc rek mu toog noppal mu toog toog ne da bàyyi laa tous les jours nag loolu dañ koy def bu demee ba màgg buñ buñ ko bëggee yeew dañuy jël benn bant bu ndaw jël buum gu ndaw rek takk ci wet gi rek moom bu gisee buum ji rek gis bant bi rek day toog jàpp na ni moom mënta dem voilà loolu moom mooy ku ñu yàgg gëmloo ne ko yow dañ koo dañoo damm euh, bu mu am pour mën yëkkati mën naawal boppam dañ koy damm koy teel a gëmloo ne ko munoo naawal sa dem munoo def lii munoo def naa mbir yi munoo cee jot munoo am lii lii nag ci domaine yépp la ci domaine u alal ci domaine u am-am ci domaine u xam-xam ci domaine u wilaaya yépp dañ lay gëmloo ne la am na niveau bii moom mënoo faa yegg doo doo fa dem voilà yow noppalu léegi nag yow boo ko gëmee noonu ngay def nga bokk ci supporters yi xam nga yi mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy baas ñooy yéeg ñooy sonn taxaw di tàccu te duñ am benn trophée duñ gañe dara loolu mooy supporter ku bëgg nag nga bokk ci supporter yi garaw nekkal supporter mais ñi nga xam ne bëgg nañu wàcc ci arène bi compétir bàyyi leen ñu compétir waxu supporter nag ku mu tax nga wàcc jugi ci arène bi yii dem fekki foofa c'est parce que yow bëggoo woon am dara waaw c'est parce que bëggoo woon am dara waaw mais yëpp yaa koy def xam nga xam nga kii ñëw bokk ci kii bi moom dañ koy paasal kii bokk ci bi moom dañ koy paasal dañ koy indi dañ koy teg dina def coono nag coono moom dina ko teg ndax boo bokk ci arab bi moo bokk ci rawante bi mais bu heure jot trophée amee moom mooy jot trophée bu ñuy siffler naan tàmbali na ak jeex na kooku rek la concerné ki nekk ci kaw moom day teel a ñëw sinon du am place waaw du añ du njogonalu te reer bi sax boo moytu du ko fekk këram muy tàccu rek bisu korte kese ñaari walit yi bokk na ci seen rôle bi ñu doon def jullit ñi mooy loolu mooy dañ leen doon gëmloo ne yéen mënoo leen am dara mënoo leen dem doo leen seen seen affaire a baax toog leen foofu rek ngeen di xalaat naan ay Kisra yooyu ñu yor te temps yooyu ñooñu ñoo yoroon kii bi comme tey ni ni ni ni ni ni américains yi mel ak Russie temps yooyu ñoo ko meloon waaw léegi ngeen ngeen naan ay foofu niveau boobu ngeen di di yéen daal est-ce que yéen mënoo leen a toppatoo seen dépense su tey ngeen nekk fii di di wax waxi Kisra yi hmm? <laughs> ay bu naan nguur yi yéen a ko nar a jël te wax na dëgg pourtant am na ñoom ñoo mujj jël nguur gi jullit ñi ñoo ko mujj def mais xam nga dafa am lu yéeme mooy amul ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi du ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi la jullit ñi jëlee nguur gi. jamonoy Seydina Abubakar radiyallahu anhu tàkkul tamit guur guur yooyu jullit ñi jël leen daaneel leen déedéet xam nga ne leen daaneel jamonoy Seydina Omar radiyallahu anhu mooy ne obligé wuloo ne mbir mi danaa ko fekke déedéet bu may samp dara nit yi dinaa ko am obligé ne yow yaa koy fekke lii sama bokk wolof yi di wax njariñ loo fekke loolu wéru na ah. parce taxawee d'ailleurs loolu bokk na ci li tax suñu réew yi dul avancer abattan parce que kenn ku ci nekk sa njariñal bokk ngay xaar boo xam ne danga kaa war a fekke te bu fekkente ne boobu la boobu moom du dem voilà te nag wax dëgg yàlla di liggéey man damaa bëgg nag quand euh, di gis fruit wu li may kii quoi tey man man waaw réewu julli ñi tamit loolu da leen di téye lu bëree bëri bu ñu leen dóoree ay embargo rek ñoom ñëpp ñoom ñu akole ko te jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon nañ ñoom ñëpp jullit ñi jamonoom dañ leen tegoon ay embargo yu metti mais subsisté nañ Walid mooy Walid ibn Mughira saay-saay bu bon boobu ñëpp xam na voilà moom moo moom dafa am beneen rôle bu mu joué rôle bu yéeme la def parce que dafa ne dafa ñëw bon moom al-idol ah, ah, nga xamante ne moom kese day représenté ñeneen moom parce que gars yi bu ñu daan sàng kaaba gi moom kese kese da daan mën a taxaw daal di sàng kaaba gi moom rek. ñeneen ñi nag foog ñu jàppoo saa yi jàppal si ki jàpp fi ki jàpp fi du daal di ñëw yëkkati teg mais moom moom kese ak daan ko la moo tax ñu tuddee ko alxibra comme quoi aussi pas parce que da ngay toppatoo kaaba gi que <laughs> yaa ngi ci wax baax bi wala sa affaire dana baax ah oui hmm? aj'altum siqaayata al-hajj wa imaarata al-masjid al-haraam kaman aamana billaahi wal yawmil aaxir wa jaahada fii sabiilillaah est-ce que da ngeen a jàpp ne le fait que ñiy aj di ñëw ci jumaa ji ngeen leen di may lu ñuy ci ngeen leen di jox ci ndoxum samsam bi di leen toppatoo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw di aj si ngeen leen di defal lu ne loolu rek ngeen jàpp ne moom ak ngeen kuy toog doon dundal la. di dundal di di di di di gëm yàlla gëm bis bu mujj bi di eh, eh, eh, di di di di di wa salaata di taxawal julli wa aata zakaata di jox asaka ah walam yaxsha illa allah te ragalul ku dul yàlla ñii mënuñoo yem maanaam tey mënuma ne man day xam nga am na ñoo xamante ne seen puukare bi gën a màgg moom mooy man maay buntu néegu sëriñ diw wala maay chauffeur am wala maay loolu taxul nga nekk dara c'est comme kaaba gi nga di ko defar noonu nekk di kii lool loolu la taxut a nekk dara waxuma laa nga naan ay naan may may bëgg néegu sëriñ diw c'est pas parce que da nekk ci jumaa ji ku ñëw nga jox ko mu naan toppatoo ko nekk ci sécurité bi ainsi de suite que tekki nga dara rek tekki wuloo dara balaa ngay tekki dara nga gëm yàlla gëm gii tax muy wax nga gëm nga topp li yàlla bëgg di def lu baax bàyyi lu bon comme ni ko borom subhaanahu wa ta'ala bëgg li yàlla wax ne nañ ko def yenn saa ne bu ko kenn def. nga sàmmonteeg yooyu lii moo lay tax a nekk kenn fa yàlla yeneen yi ci des yëpp nag parfois dañ lay bëgg a nax te dafa am ay mbir yoo xamante ne mooy li doon wax rek maanaam bopp bi bu ñu ko coloniser boobu moo gën a métti yëpp coloniser sa bopp bi maîtriser ko yeew ci buum téye ko. def ko maanaam comme volant xam nga boo jëlee fas ngalab ko fi nga ko jëmale rek maanaam fi ngay xëcc affaire bi mu jëm fa la jëm léeg-léeg lañ lay def loolu nag nitu àdduna yi dañ koy def muy politiciens yeeg ñu mel ne ñoom mais nitu diine yi bon soi-disant dañ koy def maanaam def la benn xeetu jàmm boo xamante ne euh, rattukaay ngay doon jeex na boo amatul njariñ bokkutoo ci répertoire bi su ñuy defar annuaire bu bees sa tur du ci ne voilà kon Walid ibn Mughira moom li mu def lii la moom dafa ñëw ne gaa yi ak bi jub na de mais lan la def loolu solution lan la ñuy def parce que il faut que quand ñu am benn kàddu kese ci kanamu Muhammad sayyidina Muhammad benn kàddu lañ mën a am il faut que nag ñu daje ñu ñëpp ñu waxtaan ñu def réunion bu baax xool nan la ñuy mais mais nan lañ ci génnee quoi parce que yeneen ri yeneen waa yeneen dëkk yi buñ fi ñëwee naan dañuy acc saa dina wax te su waxee dafa neex laa mel te ñun bu ñu amul benn kàddu bu ñuy waxandoo affaire bi du sotti kon il ñu organiser wu xool nan la ñuy wax wax way njabarkat la non non non nuruwul njabarkat sax xam nga njabarkat yi dañuy ñuy fas di wax di ci yi muy wax kii ma déglu di ko wax nii non poésie non xam naa poésie façon métrique maanaam ni ñuy tëggee wax yi bi ak ni ñu koy tëggee ci métrique beeg xeet yi yépp xam naa leen mais li mu wax du du poésie ah nee nañ ne dafa dof c'est un déséquilibré rek koo xamante ne xam nga ay waxam waaye un illuminé rek waxam yi leerul quoi day day wax noonu rek et puis suy wax mu mel ni wax ju éloquent nii mais xam nga c'était illuminé rek majnun mu ne non non non ko xàmmee quoi parce que dof suy wax dafay am ay moment yoo xamante ne day moment de flottement la ci waxam yi du leer quoi xam nga dof looloo ko wutalee nit parce dof ñu bëri dañuy gis dof naan kii doful de fekk la kay parce que ñoom dañu yaakaar ne dof mooy koo xamante ne tout le temps tout le temps tout du wax waxu nit bu def jëfi nit alors que du loolu mooy dof dof moo tax euh, dof xel la dul am maanaam moo tax arab baatu xel daf ko wutal ñett tur ay ñett tur masalan aqlu aqlu mooy xel mooy yeewu lu ñu yeewu parce que xel moo lay yeew ba yi nga xamante ne jaaduwul doo ca dem yi nga xamante ne jaaduwul doo ko wax maanaam boo demee ba nar koo wax rek mu yeew la ne du déet sa wax yi taxawal loolu mooy àqul bu dee da koy tuddee nuha ne inna fi daalika la ibratan mooy lu lay tere wala mu tuddee ko xëjër xëjër mooy lu la yiir comme moo tax néeg bi ñoon wàl xujuraat maanaam mooy lan mooy loo xam te ne dalay dalay wutal ay ay frontière quoi ay limites loolu mooy xel dox mooy ki nga xamante ne maanaam moom mën na def maanaam amul lu koy téye maanaam ni mu mën a capable su waree def lu jaadu wala mu war ko wax noonu la koy defee su naree wax du jaaduwul wala mu di ko defee noonu la koy defee maanaam ndax amul lu koy yeew wala di ko tere wala di ko téye wala di ko yiir di ko wutal ay limite amul loolu mooy def moo tax que justement nit la mais suy déraper tamit day léegi nag wala ñu doon mu xiiral ni leen kii ma dégg du dox parce que dof day am ay moment de flottement yoo xamante ne ay waxam day jaxasoo du leer te du lu jub te sa waay li muy wax yëpp pertinent ñu ne mais kon nan la def waaw ah bon nañ ne jabarkat la parce que boobu sax au moins dinañ ko mën a argumenter parce que ñoom comme que yeneen yi mënuñ ko argumenter. dañu xool rek te possibilité yooyu parce que bis bis boo nangoo ne c'est un sage borom xel mu rëy da ngay li muy wax man daa bàyyi bu boobaa bu leen koy daal di mën a toog ñu ne nañ ne ña nañ ne ok la parce que gàll bu nekk kër bu nekk dugg na fa. tàqale diggante jëkkër jeeg jabar rek diggante baay ak doom ah, diggante mag ak rak tàqale leen ñu tàqale leen ñëpp maanaam mooy mooy ci ay waxam fexe na xam nga léeg-léeg ngeen gis bon dinañ koy wax fekk dëgg la mais dinañ koy wax fekk du dëgg loolu ñu naan ñu topp diw de yaakaar naa dañ leen di liggéey quoi léeg-léeg dëgg la mais léegi nag kenn kenn liggéeyu leen ah dañ leen di endoctriner rek dafa am mbir yoo xam ne loolu la leen di wax rek ñu gëm ko ñu fexe nag ba bu ñuy gëm kese jeex na endoctrinement kese la du njabar du dara du luñ leen jox du luñ leen naan loo wala sikkar buñ leen def du dara mais buñ leen jabarkat la léegi nag day daal nekk beneen problème parce que boobu moom mooy bi gën a solution bi gën a mat léegi nag sax mu am ci ñu ci génn ba ni dox moo tax ku mel ne Seydina Imaam bi mu ñëwee bañ ni ko dafa eh, waat sawaay dafa dafa dese faral di ànd d'ailleurs am na ci ñoo xamante ne sax xool leen lu yàlla di def ñoom ñoo defar publicité bi maanaam ñoom ñoo def bu gars yi day ñëw càcc si dem ci buntu dëkk bi ne ci biir dëkk bi ah am na ci benn waaye boo xam ne ah xel mi wérul dafa dox te jabarkat la bu kenn déglu gars yi ne waaw kon lu jéem xool kooku kan la waaye anam <laughs> dañ gis média yi di ko def. Hmm? dañu gis médias yi ñu ko def voilà di wax ci benn mbir moo xamante ne pour di di wax di wax di wax bu nekk sujet gars yi nag di xool ne waaw man léegi dinañ jéem a xool mbir mi ko léegi dinañ euh, moo tax bi ñu xoolee Walid ibn al-Mughira bu ñu ko laaj bi moom moom moo joxe plan boobu Imam al-Asdi Seydina Imam al-Asdi radiyallahu anhu moom bi mu ñëwee ñu ne ko waaj dafa dox mu ne justement parce que man fi ma dëkk damay fekk ay dof kon xaar ko fajal leen ko mu ñëw ne yent bi sallallahu alayhi wasallam di tàmbalee teg ko yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna eh, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu billahi ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله waxatal li ñu wax mu waxaat ko mu ko waxatal mu wax ko mu ne ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah dem na gaa yi li ma dégg lu wax nit de wax ji dafa am lu mu àndal kii ci yàlla rek la mën jóge maanaam genre yu mel nag da leen daan dal moo tax da koy gis ci média yi gars yi bu ñu ñëwee euh, léegi mais gars yi dañ organiser ay débat dañ organiser kii pour voilà question d'islam d'islam te nangam nangam kii comment kii gars yi di déglu mais dañuy déglu ba yàgg rek ñu gis benn waaye xaaju fa la non non mais dafa mel ni dëgg la ko nga gis gars yi moment yi nga xamante ne moom la ñuy gën a yëkkati affaire bi gars yi dañuy dem xoole ji lan la bu ñu xoolee la affaire bi dugg leen ñu dem nekk yi loolu tamit beneen méthode la maanaam li wala Ibnu Mughira def noonu am na ay clan yu ko taxawee jamono ji maanaam yenn parti politique yi ak yenn Euh, média yi bon média siiw yi ñu mag bi voilà mais sinon yooyu yëpp dañ koy def pour mën a def ay diversion comme ni ko gars yi di xame maanaam loolu technique bu mag la pour ne bon au lieu ma wax ci lii parce que ci loolu laa war a wax léegi man damay wax ci leneen loo xamante ne dana tax ba finalement dañuy fàtte man li ma waroon a wax voilà ñu laaj na ci chômage bi pouvoir d'achat bi euh, cohésion nationale bi ainsi de suite yu laaj la yooyu nga ñëw naan woy le voile euh, il faut parler du voile ah <laughs> di wax yu mel noonu woy l'islam lan ngeen ci gis boo xoolee li lañ wan dëgg dëgg dëgg ne mais vraiment l'islam nangul préoccupation population gars yi dañ koy xeex mais nekkul li leen yitteem mooy euh, tey mooy cinquante-troisième semaine bu gilets jaunes yi def seen euh, ay manifestation ba tey wax guñ ne nañ jóg wax ci l'islam ba tey bokkugul ci seen ay revendication maanaam seen revendication leneen la mais comme que loolu pour régler ko day compliqué yiñ laaj dafa bëri dañ def rëcc bi yooyu yooyu xam nga duñ ko sete euh, euh, voilà sinon sax nañ dissoudre assemblée nationale dafa yeneen élection pouvoir d'achat nañ xool nañ koy régler taxes nañ xool nan lañu koy ajuster mu gën ainsi de suite voilà système de santé bi nañ ko régler yooyu daa compliqué dafa am lu gën a yomb nag mooy yi nga xam ne moom ci wax rek lay aju nit ñi def ko ay débat yu loolu jaar mu occupé média yi comme loolu rek lañ sa war nañ ko waxtaanee mooy lañ waxtaanee l'islam ak immigration moo gën a yomb wala Ibn al-Mughira genre boobu na nag ñoo xamante ne euh, genre boobu la ñu mais sauf que dañ koo canaliser woon ci benn mbir kese mooy ci seen moom moom bu mu yàq économie bi am na xam nga ba léegi nii ci yéeféer am na ñu mel noonu ñoo xam ne ñoom ñoom daal wax dëgg yàlla contre ñu l'islam mais nag bu fi kenn wax ne sàngara baaxul parce que kon suñu suñu entreprise sàngara yëpp day daanu bu kenn wax ne euh, loterie baaxul parce que FDJ dañ koy dañ koy màbbal kon day màbb bu kenn wax ne tux bi cigarette bi baaxul ak yooyu yëpp bu ko fi kenn wax yéen daal dee leen dem seen jàkka ngeen dellu si ngeen toog yéen ngi dégg tranquillement ngeen vivre ñun bëgg nañ dund ak yéen tranquillement mais bu fi kenn wax yii yëpp parce que soo la ko fi waxee ay musique baaxul mais entre kii industrie musique bu bu bu mag bi yëpp nan nañ koy def nan lañ koy def ah ñun nga xamante ne vigne vigne yi euh, mais sa premier producteur de vin yi gën a mag boo leen waxee boobu dafa xaram mais après yéen comment on va maanaam am na ñoo xam ne loolu lañ préoccupé mais du mi rek nga dafa tabax sa jàkka dem di julli ji ki ñëw toog lool moom dérangé wu leen am na ñu mel noonu ci ñoom ci yéeféer bi moom loolu noonu la meloon moom li ko yittee lool mooy c'est que man diine yi man bañu ma sax mais c'est que man problème bi ma am mooy sama commerce bi quoi après daf nar a daanu parce que xoolal rek trois cent yàlla quoi chaque gars di jóge fu nekk di ñëw di leen màggal nga bëgg ne léegi yàlla yëpp dañ koy bàyyi fi benn yàlla te day boobu yàlla sax kenn du gis quoi léegi gars yi ñëw si foire yi. parce que dafa amoon aussi vingt-deux lieux de pèlerinage autour yooyu bis bu l'islam xam nga yëpp la daaneel benn rek la fa bàyyi mooy bu bu Kaaba bi suñu mais après ñun suñu économie bi day daanu am ñoom loolu rek leen intéressé bis bu ñu xamee ne économie bi loolu dafa koo daanu léegi ñu nangu l'islam boobu façon tamit am na ci ñi di lor yéeféer yi ju jullit ñi plutôt kon kooku moom mooy euh, Walid euh, ibnul Mughira mu am mu ne xaarisun bihimi am na xaalis te mooy al-Xaaris ibn Qays ibn Ali ibn Sa'd sax sax mi moom tamit moom dafa am benn affaire bu mu daan def mooy ne daan <laughs> jël ay yàlla yu mu daan jaamu ay xeer yu mu daan yett di leen def yàlla mais saa yoo xamante ne dafa am yàlla bu mu maanaam yàlla bi muy jaamu saa yu gisee beneen bu gën a rafet rek maanaam xeer bu gën a rafet rek day bàyyi yàlla bu njëkk bi ñu ñëw ci beneen yàlla bi voilà ñooñu moom mooy ñi nga xamante ne amuñu parti voilà fu nooy rek ñu tëb dal voilà ñoom dañuy jaamu électorat bi bépp sujet boo xamante ne jàpp nañ ne buñ ko buñ ci waxtaanee buñ ci waxee aborder ko est-ce ngeen ni yi léegi proposé tuñ dara électorat bi rek la toog ak sondage lépp lu jàpp ne daal gaa yi lii moom la gaa yi di def boo ci waxee sa kot jot rek ci yooyu la ñuy wax maanaam amatuñu ay idées yu leer yoo xamante ne dañ naan ñun lii la ñuy proposé fii lañ jëmee réew mi voilà lan mooy tax sa kot jég rek sondage bu ko defee su fekkente ne sondage yi ci l'islam la jëm ñu dal ci kaw l'islam bu sondage yi ne képp ku tàgg ju lañ ne da am ay koñ léegi nga gis leen ñu commencé waxtu julli nii mais nag euh, loolu dafa bokk ci li nga xamante ne daf leen a réer maanaam mooy ne ku ci gën a may jàmm jullit bokk na ci yow di bokk maanaam yow am nga chance bu rëy ci am ay poñ te loolu ku ci bëgg xam dara xool ko xool ko rek ci élection yi romb bu yàggul yii yépp di nga gis ne ñi nga xamante ne ñoo ci gën a maanaam ñoo ci gën a nekk ñoo xamante ne euh, dal ci kaw jullit ñi bokkul woon ci seen yi gën a kawe ci yi ñuy teg ñoo da ngay gis ne seen affaire ñoo gën a baax même ci primaire jarul ñuy tudd tuuru jàmbur mais voilà euh, moom bokk na ci li doon wax mooy ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam est li li muy wax yar na maanaa ndax jàppoon na ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam li muy wax yaruwul maanaa li tax yaruwul maanaa nag nee na. parce que tout simplement naka la la mën a deewee ba pare di dekkiwaat dee ak dekk dekk loolu lan la mën nekk wama yuhlikunaa illa dahr alxuraan moom la doon toll na afara'ayta man ittaxaza ilaahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmin xanaa gisoo ki nga xamante ne moom dafa jàppee xam-xamam mu nekk yàllaam boobu tamit beneen noonu la bu jullit ñi am mooy ñan mooy ñi nga xamante ne seen yàlla mooy lan mooy seen xam-xam dañoo jàpp ne seen xel mu rëy rek doy na pour mën a analyser bépp mbir boo xamante ne l'islam àdduna ci dafa am ñu mel noonu te ñooñu nag bu ñuy attaquer jullit ñi dañuy virulent parce que dañuy jàppee jullit ñi comme ay nit ñu dul xalaat ab intellectuel nan la mën a xalaatee lii nit koo xamante ne daa jàng nan la mën a amee xalaat bii ainsi de suite kooku tamit yàlla alal ko ñoo ñii ñëpp kenn ku ci nekk la kenn ku ci nekk ñoom yàlla la alal façon al am maanaam mujj gu ñaaw a ñaaw nga yàlla ci yàlla musal nadrun zuhayrun mawlani nadrun zuhayrun abu ah, qaysin nubay munabihun wa uqbatu wal aasi abul hakam nadr mooy al nadr eh, ibnu xaalis ibnu alqama moom dañuy dañuy dañuy gaaw ci kii bu ko defee ñu mën a jeexal insha allah eh, bunt bi moom li nga xamante ne moom la doon def mooy dafa ne dafa dem euh, jàngi ay histoire moom ay Rustom gaa yooyu mooy légende yu mag yi asaatiir yi wax dem jàngi jëleen fi yenent bi sallallahu alayhi wasallam day wax ñëw moom mu ne leen li yenent bi di wax nii gën a rafet man li may wax ka kaay leen ngeen déglu ma man ma liiral leen histoire gaa yu njëkkee in hada illa asatirul awwalin lii ay i léeb la rek léebu légende yu njëkkee rek la fi nekk di nettali ay aat Samuud Aadama ak yooyu lay wax man dama leen di wax tamit ñeneen ay ñoom rusum di fan yaar man loolu laa leen di wax gaa yu kawe yooyu ñoom tamit dañ leen di gis ci biir ñiy xeex lislaam dañ leen ci gis léeg-léeg dañuy nekk ay intellectuel comme niñ koy waxee la classe intellectuelle ci noonu jullit nga xamante ne dañuy jàpp ne l'islam li fi wax yépp du dara lu dul une partie de lu ñu copier ci grec yi wala ci biible bi wala ci leneen ak leneen y a rien de nouveau plagiat lañ ci def islam loolu kese la loolu daf ci am loolu tamit benn façon yii ji julli ñi la yii ay façon la yoo xamante ne tey bu ñu xoolee ci suñu adduna bi dañuy gis ne affaire bi bi am na ñu mel nii ñoo xamante ne ñoom ñoo daan def la même chose voilà wa ida tutla alayhim ayatuna qaalu asatirul awwalin suñu wàcc suñu jàngee ñoom suñu aaya yi rek ñu ne lii eh, ñu njëkk ñu la rek Zuhayr mooy ibn Abi Umayya di frère um soxna Ummu Salama di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anha moom it ci noonu yu mag yi la bokkoon waaw moom it ci noonu yu mag yi la bokkoon abu qaysin moom tamit euh, ak nubayhun ak munabbihun ñoom ñépp ci noonu yu mag yi lañ bokkoon euh, Abu Qays moom moom ak gaa yi ñoo bokk liñ daan def moom ñeneen ñi tooñ mbalak yéeg Lubayl euh, ak Munabbi ñoom ñaar euh, tamit dañoo bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoo gënoon a euh, voilà ñoom ñoom ñoom biñ daan def mooy yàlla xanaa amul keneen ku mu yónnee ku dul yow. moom ñoom boobu lañ daan maye non yoo ngi ne yàlla la yónnee <laughs> kon daal ça que bon ça que yàlla amul keneen mu yónni ku dul yow boobu tamit am nañ ko mais boobu souvent ci biir jullit ñi lay am voilà parce que ñoom dañoo jàpp ne dafa am nit ñoo xam ne dañu jàpp ne ñoom ñoo war a conditionner yàlla ci yàlla fan lay def mbaaxam ak fan lay def jubam fan lay def xam-xamam ak fan lay def wilaayaam am na nit ñoo xam ne noonu la ñuy xalaate maanaam ñoom dañoo jàpp ne yàlla moom moo war a topp ñoom liñ bëgg il faut que nga bokk ci famille bii nga juddoo fii dëkk sàngam bi pour nga mën a am nangam pour nga mën a yegg yenn niveau yi loolu ñun ñoo ko war a décider parce que foofu rek la mbir yi war a nekk am na nit ñu mel noonu d'ailleurs bëri nañ sax ci wolof maanaam wolof li ma ci jëm lu jublu mooy Sénégal bi mais nag yàlla moom kenn du ko force moom mooy tànn fu ko neex mu def ko fa mu def fa lu ko neex ci anam yi mu ko neex ak fu mu ko bëgg a neex ak na mu ko neexe jamono dama ko neex da jël parce que moom yàlla mooy buur bi yow jaam rek nga wala nga bàyyi après nga topp caaxaan boo leen demee ci kanam yàlla yàlla àtte maanaam yàlla moom moonu moom ñun moomuñu ko mënta ne contraire bi amul en fait moom mooy moom mooy mooy imposé wu ñun mënuñu imposé wu kanamam loolu amul mënta ne voilà li bëgg loolu lay def c'est pas parce que lii arrangé wu la wala neexu la que yàlla du ko defal. déedéet wa wa Uqba ku ku ku saay saay la Uqba ibn Abi Mu'ayt sonal la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo laajoon euh, baaxu gëllëm ba moo moo ko defoo ko Abu Jahl moo laajoon ba mais Uqba ibn Abi Mu'ayt moom moo ko moo ko moo ko sotti waaw ah, gëllëm en fait dañu jël benn baax gëllëm nëbal ko ñetti fan ku nëbalee ñetti fan euh, ñu ñëw fekk Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli ñu sotti ko ci kawam waaw il ne va plus le faire fii lay julli quoi ci suñu kanam Abu Jahl moom beneen bi la def mais atatrukuna Muhammadan yu'affiru bayna azhurina da ngeen di bàyyi Muhammad muy jël xar kanamam gi di ko di ko ci suñu biir ci suñu kanam ni maanaam ñoom boobu tam beneen façon la mooy dañu jàpp ne. ñoom ñoo la war a wax nan ngay mel maanaam boo civilisé na nga war a mel maanaam loolu tamit beneen problème la bu jullit ñi di di rencontrer maanaam jàpp nañ ne boo nee. ah man góor laa dama jox loxoy jigéen ñi wala jigéen laa dama jox loxo góor ñi da nga civilisé moo tax jigéen laa damay préférer muuru non non non da wàcce sa bopp dañ la koy tere amoo droit bi parce que am na ay lois yoo xamante ne day dañ koy teg justement pour bañ nit ñi nit suufee seen bopp lu ëpp li ñu leen war a def comme par exemple euh, comme ne yi nga xam ne dañ leen daal di leen sànni dañ leen mais comme amoo leen droit maanaam parce que tout simplement nee nga maanaam mooy ñu gàtt ne que nit ñi dañ lay am droit ñu lay sànni parce que tout simplement euh, di la fowe quoi maanaam loolu dignité humaine lay wàññi ñoom it dañ lay gëmloo ne la. dignité humaine sa dignité humaine moo war a tax ba muur bi doo ko def maanaam ñoom ñoo lay wan nan nga war a doxalee quoi loolu tamit beneen façon la mais euh, bi ñu jëlee kon mbàq bi sotti ko ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, sayyidatuna Fatimata Zahra radiyallahu anha moo ñëwoon di ko ko raxasal Uqbatu ibn Abi Mu'ayt tamit ku ku ku ku bëri woon lu mu doon lu mu doon sonal jullit ñi la wal Aas mooy ibn Waahil Aas moom moo waxoon ne Yonent bi sallallahu alayhi abtar la maanaam mooy mënta am doom ju dund dafa aay gaaf quoi moo tax mënta am doom ju dund loolu tamit beneen problème la buy faral di am bu jullit ñi di rencontrer la mooy problème bu ñu am rek dañ naan c'est parce que seen diine jii ñu nekk la seen lislaam ji mu nekk la nangam nangam bii ñu nekk la nañ nañ nañ nañ kii na topp lii ñi euh, voilà seen diine ji da leen di tànneel alors que non maanaam euh, moom la alxuraan wàcc si moom nag inna shaani'aka huwal abtar abul xakam yi mooy firawna xeet bi mooy abu jahl maanaam ñoom abul xakam la mais yi jullit ñi abu jahl lañ ko tudde woon mooy firawna xeet bi moom li ko daloon Euh, mooy maanaam dem na sax ba lislaam ba borom maanaam lislaam maanaam ba Badar am jouru Badar mu ne maanaam ñu koy rey ah, ñu rey parce que ñaari xale Muaz ak Muawiz Muaz ibn Afra ak Muawiz ibn Afra ñoom ñoo ñëwoon dara sidna Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ko papa ji dañu bëggoon nga wan ñu rek kan mooy Abu Jahl quoi dégg naa yeneen bi la sallallahu alayhi mais boo gisee ci xeex bi rek wan ñu ko wan ñu ko te ñoom ñaar yóbboowuñu ñu dara ba mu séenee Abu Jahl rek mu ne leen seen waajaangee ñu ne waat nañ ci yàlla ne soit ñun ñooy dee wala moom mu dee mais ñun ki kenn du ñu dem rek diir ko nga xam ne moom rek keneen tax ci xeex ñu diir ko jam mu daanu Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ñëw parce que moom dafa mosul a bi mu taxawee ci kaaba gi di jàng sootu Rahman bi sootu Rahman wàccee Seydina Abdurrahman euh, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu doon jàng moom mu jóg taxaw fële rek maa ko ci ci dënd bi. ku maa jigri ci dënd bi mu daan mais mu euh, ne ko fan ngay jàngal xar yow maanaam da nga genre da ngay da ngay léegi da ngay jéemoon am waaye yonent bi sallallahu alayhi ne ko bàyyi rek di fayu di nga mos moo tax jouru Badar moom moo ñëw tiim ko moo ko doggale mu ne yow jaxal sa bopp bi lay yóbbu ci yent bi salaa salaam mu ne mais li yéeme mooy lim ko wax dane ko lenn rek laa la bëgg a wax bala maa dee boo demee nga ne Muhammad yóbbul sama bi nga ne ko nga ne ko ni ma ko wendee tey tey laa ko gën a weddi te weddi jii nii day jëm ba abadan ni ma ko bañee tey laa ko gën a bañ encore te bañ jii du jeex maanaam bu ma dundee maa ngi koy bañ bu ma deewee maa ngi koy bañ imagine nga maanaam même Firawna sax bi mu demee bay lab sax sax mi ngi jéem a rattrapé moom mooy Firawna xeetu yi mu bañ la ñu rattrapé maanaam mooy tar-tar noonoo bi mooy ne ñi noonoo woon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam gën a tar niñ ko noonoowee que ñu noonoo woon yeneen yeneen yi alayhi salaam parce que bu ñuy faral di tudd ki gën a noon bu mag bi nangam Firawna la xel yi gën njëkk a dem Abu Jahl nag moo ko rawoon mu gënoon garaaw wa wa mut'imun ومطعم واو كانت ومطعم واو بي معروف كانت مالك أميات أهل البر والقزم Nawfal ibn Abd Manaf moom tamit ci ñi gënoon noonoo jullit ñi la bokkoon woo Ubay Ubay ibn Xalaf ak ci ñuy wax ci kanam muy Umayya ibn Xalaf ñoom ñii tamit ci ñi gënoon noonoo Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañu bokkoon d'ailleurs Ubay ibn Xalaf moom la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam rey kooku la Yonent bi rey oxo bàyyi leen ma ko rek parce que yëpp euh, dafa ne ko gis nga sama xarme yi sama sama sama sama fas yi mu ne ko waaw mu ne ko dama koy yar instant bi dama koy yar dama koy wëkk di ko yàqal bu ma ci paree ba mat li mu mat dama lay rey yow pour pour ci lay war rey la mu ne ko déedéet waat naa yàlla man maa lay rey yent bi ko sallallahu moo tax ba mu ko jagee ñu naan ko lii du dara kii bi mu ne leen wallahi yéen kii daf may rey Muhammad rey na ma fekk jam bi daanaka du mais moom nee na non non non kii c'est fini na ma sallallahu alayhi naa ne euh, lu bant bu ndaw bu ma ko xosee woon daf may waxoon na ko ne na daf may rey maanaam nga gis ne li alquran naan euh, wa laqad na'lamu annahu yadiqu sadruka bima yaquluna fa innahum la yukadhibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi loolu mooy dëgg borom subhanahu wa ta'ala dane ñun xam nañu ne yéeféer yi ñu lay wax yi wax yu ñaaw yi lay wax yépp dana la metti ñun xam na nag waaye nag fa innahum laa yukadibuuna xamal ni ñoom weddi wuñu la weddi wuñu yent bi rek sallallahu alayhi wa sallam xam nga bu fekkente ne kii dafa am lu jam lu ndaw lu ko jam mu naan damay dee parce que de toute façon moom nee woon na daf may rey loolu moom mooy xamoon nañ lépp lu wax dëgg la waaye lan moo xew kon mu ne walaakinna zaalimiina bi aayaati llaahi yajhaduun tooñkat yi ñoom dañoo bëgg rek di diiŋat naka jekk dañuy nekk di diiŋat lan aaya yàlla yi képp kuy wax nit ñi lu yàlla bëgg di leen wooyu leen jëme ci yàlla loolu tasliya la ci moom maanaam mooy euh, dëfal la dëfal la ci ñoom aaya boobu gars yi xam nañ ne li ngay wax dëgg la xam nañ ko de non xam nañ ko ah foofu foofu ak nga ne gars yi eh, xam nga seen seen xel a toll foofu seen xel teewul toll foofu de xam nañu ko xam nga lan mooy problème bi c'est que ñoom li ngay wax maanaam ñoom xam nañ ne li ngay wax dëgg la mais jëmmi message bi ci boppam moo la di déranger parce que tout simplement yàlla nee na yeneen bi nee na sallallahu alayhi wasallam moom bëgguñu koo dégg. voilà comme la Alxuraan wa iza zakarta Allaha wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa iza dhukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa iza dhukira alladhina min dunihi fa idha hum yastabshirun suñu tuddee yàlla yi kese gaa yi nga xamante ne seen gëm àllaaxira dëgëru gëm ñu àllaaxira bu dëgër ñooñu dangay gis seen xol bi day ñàkk quoi damaa am benn kii soo c'est que saa yi waxtaan bi neex na quoi li muy wax bi neex na mais c'est que moom yàlla rek lay tudd quoi. wala wala yéen sa non waroon na ci boole nag quoi di tuddaale <laughs> xam nga ni yàlla moom c'est vrai yàlla mais bon c'est il faut savoir que voilà les citations mais soo tuddee ñeneen rek nga gis ñu commencé bëgg waaw la woon ah nga gis gars yi commencé fettas yëkkati seen loxo waaw jaabante bi bari ñuy sarax mais yàlla yi kese kenn du ko jaabanteel kenn du ko saraxel Mhm. mais nag noonu la noonu la dans le sens de euh, alhamdulilah ba mbir mi noonu la dem parce que su demee wutoon noonu kon ñi dëkku ci seen wax ak li ñuy def maanaam dootuñu mën a setti maanaam dootuñu mën a ràññee du du mun ne ma rukaanata euh, rukaanat ibnu abdu yazid ibnu hisham ibnu mutalib euh, moom li ko dal maanaam moom bëri kat la woon xeexkat bu mag la woon mbëru mbëru lamb quoi kenn mënu ko woon daan mu romb yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow de boo ma daanee soo ma daanee rek ma gëm li ngay wax ma tuub mu ne ko ëcc hmm, maanaam nan tàmbalee rek yent bi bi nag def attention de moom moom moom da koo yàgg wàcc yi dóor mu ne ko non bii c'est baax bi baaxutoon léegi dañuy defaat ñu defaat mu yàlla ko dóor ci suuf mu ne ko may naa la beneen chance nañ defaat mu kii mu yàlla ko dóor ci suuf mu ne ko fii waaw tey xam naa sama du sama bis quoi waaw <laughs> tout le temps dinañ fexe ba tey bi sama bés ñu teg ci mu ne léegi garaaw am na beneen affaire bu ma lay wax boobu moom maanaam ay ci yëpp du ci am quoi garab gaa ngi ne garab gee hmm? moom rek laa bëgg nga woo mu ñëw nga doxloo ko mu ñëw fii waaw jaa ànd daaw di jël ashab sajidatu voilà ñëwal fii garab gi moo yenn saa woo garab gi rek garab kaay garab gi commencé dox ñëw ba yegg mu ne ko xëy na lii mu ne garab gi dellu fi nga nekkoon mu dellu mu ne ko yaa dàq jabar ci ni mu mës gis. gis ngeen gis ngeen mentalité boobu loo mën a def du leen doy dinañ la laaj argument bu nekk dinañ la laaj preuve yu nekk dinañ la laaj lu ne mais loolu taxu jóg li leen tax jóg mooy gat la ñoom boo leen xamee doo leen topp parce que li ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam du ci ñi li ci du ci ñëpp même alxuraan sax daf da ngay gis da koy wax yenn bi saa sax di ko wax fi mel yii nii ay kaaraan la mais buñ daan wax naan yenn bi saa sax laaj nañ ko lu ne voilà voilà lawlaa unzila alayhi malak ñu wàcc ci moom malaaka ñuy gis malaaka mi di ànd ak moom malaaka mi ñu ni ñëw na fi mu moom lay ànd ak équilibre wax kon dëgg la lu tax du dekkal nit ñi dee bu ko defee sama maam ko dekkalee mu gisaat ko ñu toogaat fàttali konte wala yooyu suñu waxtaanee ba pare mu ne ma li wax dëgg la <laughs> ah, delloo suñu maam bu ko defee ñu xam ko après ñu doon xam ne li wax dëgg la wala boog nga am tool akay aw waaw jannatan am na naqulu minha wala taqulu minha tool boo xam ne yow dañ ciy mën a lekk taq loolu mooy taqulu minha ci njàngin boobu aw naqulu ñun ñu lekk ñu indil tool yi voilà na dëkk bi naat xam nga am na ñoo xamante ne dañoo jàpp ne euh, ñii daal buñ amoon na ko wilaaya kon ba tey dëkk bi naat la loolu waxu tax loolu mooy waxu caaxaan yi gën a màgg jotewul dara justement bu dëkk bi naatoon parce que gars yi danaa danoo am wilaya loolu problème lay doon yenn bi sallallahu alayhi wasallam par exemple tey bu doon ku alal la ku am alal ju bari la kon ku baax dina ñëw ku gëm dina ñëw ku gëmul dina ñëw parce alal daa ngi fi intérêt yaa ngi ñi gëmul dara sax danañ mais ni mu doon amee ni mu doon dundee léeg-léeg mu am lu bari léeg-léeg mu ñàkk carrément loolu moom bu ko defee au moins ñi gëm rek kafe ne waaw après nag moom wuute nañ ndax tuub na wala tuubul ak kan la génn àdduna Umayya ibnu Xalaf tamit moom it noonu la meloon ah. mu ne ñii ñu tudd ñii ahlul baxi ñoom ñooy borom mbeewte yi wal xasam yi ak mbot bi caay-caay bi bu mag ñoom lan lañ doon def wala boog ñan léegi lim na ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy ñi doon yéeg léegi ñan lañ ñuy lim mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ñu doon néewal doole mooy mustad'afuna Bilaal aamirun wa Suhayb lañ lañ tedd ñu ne moom dañoo préféré woon quand même gën leen a tudd maanaam ñu gis façon noon yi jullit ñi di am de manière générale mais ñii ñoo xaw a nuróol liñ daan daj mooy mooy mustad'afuna lañ doon ñu doon néewal doole Bilaal seen naa Bilaal ibnu Rabaah histoire am ñëpp xam nañ ko coono yi mu daan daj xeer yi ñu ko daan teg ci dënnam mu naan ahadun ahad Amir mooy ibnu Fuhayra moom itam wa Suhayb mooy ar-Rumi moom tamit Aflax